abu zakariya yahya ibnu sharaf annawawiyu addimashqiyu alshaafiiyu rahmatullahi alayhi fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saabi' baabun fil yaqiini wat tawakkul alxaamis an jaabirin radiyallahu ta'ala anhu annahu ghazaa ma'a an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam qibala najd falammaa qafala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam qafala ma'ahum fa adrakatuhumul qaa'ila fa adrakathum alqaa'ilatu fi waadin kathiiri al-'idaa fa nazala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa tafarraqa an-naasu yastadilluuna bish-shajar wa nazala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam tahta samuratin fa'allaqa bihaa sayfahu wa nimmaa nawmahu fa ida rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yad'una wa ida indahu arabi faqaal inna hada xtarata alayya sayfi wa ana naa'im fastasqaytu fastasqaytu wa huwa fi yadihi salta qaal man yamna'uka minni qultu allahu talaata wa lam yu'aaqibhu wa jalasa muttafaqun alayhi wa fi riwaya qala jabirun radiyallahu anhu kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi dhati riqa' fa ida atayna ala shajaratin dalilatin taraknaha li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطها فقال تخافني قال لا فقال فمن يمنعك مني قال الله وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه فقال man yamna'uka minni qaal allah fa saqata as-sayfu min yadihi fa axada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam as-sayf fa qaal man yamna'uka minni fa qaal kun xayra aaxidin fa qaal tashhadu an laa ilaaha illa allah wa anni rasulullah qaala laa walakinni u'aahiduka an laa uqaatilaka wala akuuna maa qawmin yuqaatiluunaka faxallaa sabiilahu fa ataa asxaabahu faqaala ji'tukum min 'indi xayri nnaas qawluhu qafal ay raja'a wal 'idaa ash-shajaru allazii lahu shawk was-samura bi fathi s-siin wa dammi l-miim ash-shajaratu mina t-talh wa hiya al-'idaamu min shajari al-'idaa wa ikhtarata as-sayf aysan lahu wa huwa fii yadihi salta ay masnuuna wa huwa bi fathi as-saadi wa dammihaa. kon al-imaamu an-Nawawiyu rahimahullahu ta'aala mu daal di ñuy indil xadiis bi nga xam ne mu ne eh, xaw na gudd nag mooy xadis ar-rabi' mooy quatri euh, non al-xamis euh, euh, juróomeelu xadis bi bi mu ubbee buntu bu bees bi di wax ci kóolu am kóolute ci borom bi tey ci moom waaye mooy xadis numéro soixante-dix-huit mu ne bi al-xamis kon an Jaabir ibn an Jaabir waaw tegu ci Abdillah <laughs> ah, mooy Jaabir ibn Abdillah ah ibn Amr ibn Haram radiyallahu ta'ala anhu wa an abiihi baayam Abdullah kaana min shuhadaa'i Uhud ah <laughs> voilà bokkoon ci waa Xasraj rahmatullahi radiyallahu ta'ala anhu mu ne an Jaabirin annahu kaana moom ghazaa bii dinañ defe dinañ tënk bi parce que bu ñu duggee comme nañ defoon ci <laughs> keroog ah. <laughs> Euh, xare bi amoon après Uhud Uhud <laughs> Hamra Hamraul Asadi dañuy dañuy guddal <laughs> voilà bii ndax beneen xare lay wax mu ne annahu ko ne moom Seydina Jaabir bi gaza xare na ma annabi ànd ak yonent bi alayhi salatu wassalam qibala Najdin mooy fa nahiyatu Najd mooy jëmle fa nga xam ne mooy Najd waaw ndax foofu dafaa demoon ngir xare ak ñi nga xamante ne euh, euh, euh, ñooy ay waaso lañ ñoo xam ne ci Ghatafaan lañ bokkoon waaw muy waa Banu Muharib ak Banu Sa'laba waaw ñoom la xaree ji lool léegi nag kañ la am xare bii nii kañ la am lool borom xam-xam yi dañ ci wute Imaam Ibn Ishaq rahmatullah alayhi moom dafa ne affaire bi mu ngi am ñeenteelu at mi ah ñeneen ñi wax ne leneen am ñu ne après Xaybar Euh, Xaybar ci juróom-ñaareelu at mi la amoon yooyu yëpp ay wax la yoo xamante ne nii loolu leeraloon nañ ko yaataloon nañ ko ci bi nga xam ne ci la ñuy gis siiratu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalaam ah kon nag euh, loolu moom du loo xamante ne nii euh, ci la ñuy ñëwaat voilà kon nag mu ngi noonu doon xare jeeg gaa yooyu bu dobul fàtte ne <laughs> wala noonu nañ bàyyi lool nañ bàyyi nañ bàyyi voilà kon mu ne xibala najdin kon xam nañ kon ñan ñoo ko taxoon a jóg mooy waa Muharib ah, ak waa Bani Sa'laba ñoom ñépp bokkoon ah, ci Ghatafan waaw nga xamante ne nii ñoom ah gaa yi eh, dañ doon waajal yonent bi alayhi salaam voilà <laughs> waaw da <laughs> yi dañ doon toog rek di ko waajal yonent bi alayhi salaam nag mësoon na yëg yooyu wala wala wala am lenn loo xamante ne xam na ne gaa yaa ngi koy waajal day dem dali seen kaw. léegi nag boobu la xare boobu lay wax mu ne fala mu ne xibala najd côté najd najd mooy estu Arabie saoudite ah euh, buñ ne comme boo newee euh, penku boo ne Arabie saoudite mooy seen seen penku côté penku bi voilà boo fële fala fala fala euh, na fala najd nekk muy bilaadu najd mu ne kon fala maa xafala léegi nag bi mu demee nag xare ba ba xare ba am bam bam dëpp moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam Ah, daal di euh, dëpp ah, euh, parce que xare bi amul woon dafa am dafa dem gaa yi ba mu leen jegee la gaa yi tasaaroo <laughs> waaw <laughs> waaw ndax waa gaa yi euh, jegee nañ ba sax keroog yonent bi alayhi salaam am na Seydina Jaabir nee na ci lañ julloon jullit ki voilà salaatul xawfi bokk na ci bërëb bi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam julli na ko keroog ndax da doon bañ jege wante woon nañ waaw lool sax mais après xare amul quoi voilà après ku dañoo dem seen yoon quoi voilà léegi mais wóorul woon ndax est ce que gaa ñu dal seen kaw ñu daal di def noonu le kon nag mu ngi noonu le mooy jullit tiit quoi voilà léegi loolu nag da koy seeti fi nga xamante ne yooyu yépp leeraloon nañ ko walillahi alhamdu wal minna mu ne nag bi nga xam ne kon ci lañ dëpp ci xare ba ah fa qafala ma'ahum Seydina Jaabir radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne eh, mu dëpp ànd ak ñoom waaw eh, parce que bu dee fële eh, riwaay imaamul Buxaari bi rahmatullah alayhi ci kitaabul maghaazi baabu ghazwatu zaati riqaa waaw téere bi nga xam ne ci la xare yonent bi alayhi salaam moom al imaam Muhammad ibn Ismaa'il al Buxaari rahimahullahu taala anhu buntu bi mu def ci xare bii nii di Zaatur Riqa voilà Zaatur Riqa Uhdun euh, euh, waqatul ghumami Hamra nadirul Riqa maw'idun ma'a dumatin muraysi'un wal ahzaabu la tanami voilà kon dégg nga Riqa bi fi mu ko fi mu ko positionné voilà loolu nag gisoon nañ ne. Euh, loolee Seydil Haaji Malik alayhi ridwaanul Maliki def noonu wax noonu loolu mooy insha allah li gënoon a dëgër kenn foofu mu ko positionné ne foofu la riqaa xare bi amee euh, loolu mooy li nga xam ne euh, mooy li gën a lëng waaye ala kulli haalin <laughs> ala kulli haalin waaw loolu moom mu ngi noonu kon bu dee ci foofu dane moom falab Seydina Jaabir dane gaza ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qibala najd falamma qafala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qafala ma'ahu voilà voilà boobu da ne qafala ma'ahu bi nga xam ne falamma qafala bi mu dëppee moo tax imaamu Nawawi ca baat yi nga dégg ca bañ koy jàng mu ne qawluhu qafala di leeral yenn baat yi comme ni mu ko waxee woon ne dina ko def mu ne qafala ay rajaa mooy dellu na voilà mooy bi mu delloo jóge de sa destination fa mu demoon xare ba ñu ca waa Xatafaan ñoo ñële ci waa Muhaarib mu daal di dëpp léegi nag bi muy dëpp foofu dane xafala maahu Seydina Jaabir dane ma dëpp euh, Jaabir ci boppam mooy mu conjugué boppam au passé mu ne moom mu daal di euh, dëpp ànd ak ñoom voilà mooy Seydina Jaabir daal di dëpp ànd ak ñoom léegi nag bi nga xamee ne dana loolee la Seydina Jaabir ibn Abdillah mu ne léegi nag bi nga xamante ne nii noonu la demee yonent bi alayhi salaatu salaam kon mu ànd ak ñoom ñuy dem mu ne fa adrakathumul qaa'ilatu fi waadin kasiiril idaa waaw léegi nag alqaa'ila mooy heure u sieste waaw alqaa'ila bul wax waxkat bu jigéen bi de <laughs> qaa'il <laughs> ay ay fu fu fu am lañ de waaw boo jàppee ne waaw yéen it kuñ la même chose de alqaafila alqaa'ila boobu alqaa'ila mooy e, li nga xamante ne nii e, mooy jamono ji nga xam ne ci lañuy ñuy waaw nga xam ne jamonoy nit ñi fayen bi jël li mu war a jël li ko borom bi dogalal mu jël ko ci bés bi ci wàllu lekk ah waaw deel waxe noonu loolu waxu yonent bi la alayhi salaatu wa salaam ñoom ñoo doon waxe noonu moom loolu la ay ay jël nañ ma fa lam <laughs> kii maa quddiral li maa quddiral lii waaw noonu lañ doon waxe <laughs> ah. waaw lii daal mooy li nga xamante ne nii moom moom la ma borom bi daal di daal nattal tay waaw <laughs> waaw loolu nga gis ne lépp mooy muraqab yi doon wax lépp seen lépp dala ciy delloo waaw mais nekk ah. man lii kese laa kii mooy ba nga nee kese rek nga commencé di di néewal xéewalu yàlla ne waaw man de alhamdulillah hada ma qaddara lii wala ma qaddara lii rabbi lii dama sama borom dogalal tey moom la ma daggal tey moom la ma nattal ah nga sant ci waaw waaw kon nag mu ne <laughs> alqaa'ila fa adrakathumul qaa'ila mooy jamono ji nga xam ne ci la ñuy noppale ko ci dëggu bëccëg gi mooy jamono yi buñ añee ba pare ak yooyu heure yooyu a tamit ci diggu bëccëg gi nga xam ne day day day nekk jamono yoo xam ne yaram yi day soxla dallu ci ci ñi ci ñi nga xam ne eh, eh, ñoom normal nañu voilà <laughs> jàpp nañ ne yooyu ah ay sieste la moo tax loo ci gis kenn mënu leen a fexee julliloo fajar waaw ray fajar rek <laughs> nekk ci dang dang dëgg dang dang yenn coono yi boo ko tegoo bëccëg gi ma ne doo yeewu fajar waaw waaw kon nag mu ne fa adrakathum mu dab leen li nga xamante ne mooy sieste heure noppalu ko boobee ci bëccëg gi fii waadin kasiiril idaa ci bërëb boo xam ne xur woo xam ne nag aka bari ay garab yu am ndég waaw mooy garab yoo xam ne dañoo bari ay ndég lool waaw waaw mu ne fa nazala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent bi wa sallam nag daal di wàcc ngir def escale ñu def escale noppale ko ndax heure noppale ko jot na wa tafarraqa an yastadilluuna bi shajar mu ne nag saxaaba yi nit ñi daal di nag euh, tasaaroo nag ci garab ya nekk foofu ku nekk di xool garab goo xam ne dina fa mën a euh, wéer diggam man faa dallu léegi mu ne wa nazala rasulullahi sallallahu alayhi shajara waaw mu ne yonent bi saa saam nag wàcc moom ci suufu benn garab voilà parce que yeneen riwaay yi leeral nañ ni ñun waaw mooy bi ñuy ñëw jaar euh, riwaay bi ci tegu da ne ñoom est ce que dañoo bàyyi yonent bi rek dem noonu seetal boppam benn garab mukk saxaaba yi melu ñoon noonu de mukk seen bopp def nañ ñoom ñoo ko ñoo ñoom nee na moo tax di dinañ ci ñëw waaw buñ gisee garab gu baax. te bari ay euh, ker ker ñu bàyyil koy yonent bi saa salaam voilà loolu lu am solo la. amul nekk fi waaye saa yi daa gën nit ñi eh, non non ku yàlla màggal dañ koy màggal waaw te moom mii moo leen jàngaloon nañuy wàcc nit ñi seen place kon nag mu ngi noonu waaw kon nag mu ne yonent bi saa saa wàcc ci suufu benn eh, garab ah taxta samura léegi imaamu Nawawi rahimahullahu taala muy wax fële ci eh, mu ne. ah wal ida ida yi waxu ko wax na lan lay teg waaw waadin fii waadin fa adrakathum al qa'ilatu fii waadin kasir al ida mu ne ah wal ida xam nga wax nañ ko sànq mais nañu jël rek moom li mu wax mu ne wal ida idahu mais à la fin doo wax idahu wal ida ash-shajaru alladhi lahu shawk mooy garab bi nga xam ne daa bari ay ndik ay ndik voilà léegi nag ñëw na mu wa nazala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tahta samura benn samura suufu samura lan mooy samura benn garab la mu wa samuratu mu ne kanta samura baat boobu nga dégg bi fathi siini sa ngay wax doo wax sii doo wax suu wa dammil miimi miim bi nga def wax samra bul wax samira wax sa samara non samura mu ne shajaratu min at-talah mu ne moom garab la ci garab yooyu nga xam ne daa acacia la ngan di garab yooyu waaw euh, bokkul nag bi nga xam ne mooy bananier non du bananier parce que fii nii déggoo lim la wax xur wi ñu nekk hein xur wu ñu nekk dafa nekk xur woo xam ne bu bari garab yu garabu dég la waaw daari acacia la boo xamante ne nii garabu dég yooyu waaw moo tax al imaamu Nawawi euh, al hafiz ibn Kathir al hafiz ibn Kathir rahmatullahi alayhi bi muy shara loolu mu ne at talx moom waa lii mooy eh, talxin mamduud wa talxin mamduud hmm? wa talxin mamduud ah ah wa faakihatin wa talxin mamduud wa zillin mamduud wa faakihatin kasiira ah mu ne eh, at talx moom shajarun la garab la boo xam ne bu di nekk ci. bi ardil Hijaaz waaw ci ah, euh, suufu waa Hijaaz mooy péninsule arabique bi ah, bokk ci shajara min shajaratil idaab al wa wa waahidatuhu Talha bokk ci garab yi nga xam dañoo bari dig voilà alquran nag bu tuddee garab googu mooy bépp garab bu ami dig fii ci àddina ñu du tudd ko biir aljana mooy dig yu amul waaw c'est tout à fait le contraire tout kese lañ kon nag mu ngi noonu le waaw mu ngi noonu waaw ndax talx day tekki li nga xam ne tamit mooy garabu banaana waaye euh, du moom parce fii nii euh, naa Jaabir euh, jublu ci boobu wax na la ci ci tàmbali gi ne foofu daa fi ñu wàccoon daa bari ay lig kon nag ñu jàll kon loolu al imaamu an-Nawawi rahimahullah wax ne wa hiya al idam min shajar al gis nga mu teg ci bi mu ne euh, euh, euh, shajaratu min ash-shajaratu min at-talh wa hiya moom al idam mooy gu rëy gu màgg min shajar al idam garab yi nga xam ne dañoo bari dëkk voilà léegi nag mu ne kon nag yonent bi saa saa garab gu mel noonu la kii mais nag dafa bari woon ay xob ah garab boobu dafa bari woon ay xob ba mën ca ba mën a kerlu ci suufam. mu ne bi bi nga xam ne ci la yonent waaye sa saam wàcc foofu ci garab goog ñeneen ñi moom ku nekk yaa ngi saxaaba yi ñu ngi yeneen i garab yi nekk foofu dem ngir tëdd foofu bii nag ñu bàyyee ko yonent bi alayhi salaatu salaam voilà mu ne euh, wegeel gi nga xam ne moom lañ war a wegeel boroom xam-xam waaw boo nekki koo xam ne boroom bi da koo terale xam-xam nekkul n'importe qui gis nga ñi jàppawuñ ko rek genn mbindeef la comme ñu na ah non ibnu la ñuy ibnu rek ay arab lañ suñu bàyyee bokkoon ñoo doon ànd suñu kii non wala kii sama cousin la ah attention non non ñoom noonu de dañu jël fi gën a baax fi gën a euh, euh, euh, bi ñu bàyyee ko moom waaw ñoom ñu dem seet feneen waaw kon nag loolu du affaire waaye yow waay yii waay yow wóoy la waay wóoy naan la saay toppal ne waaw yow demal toog parce que yaru woo yarub moo waaw sa bakkana la yar ak ñi nga xamante ni ñooy les eh, occidentaux yi nga xam ne te ñoom sax ci seen bopp président de la république ñu koy defal wala ki nga xam ne mooy monsieur le préfet wala ñoom seen kilifa yi ñu leen defal comme ni ñuy defal yi waaw yow nag nga bëgg ñëw naan wala ah nangam ak i nangam ñun roy ñu ñoon ñépp royukaay bi mooy ñii waaw mooy yonent bi alei satu salaam mooy saxaabaan yi nga xamante ne nii la mu doon dundal te bu doon ne baaxul na leen non non non non eh, eh, non def bi mu wàccee foofu fa allaqa biha sayfa waaw ci suufu samura ji mu daal di ciy wékk biha ci garab gi sayfa mooy jël garab euh, jaaseem ji nga xam ne moom la doon xare waaw xare lañ jóge wékk ko ci garab gi ah, mu la muy lang waaw léegi wanim naaw naw ma léegi nag mooy ñu tëdd di nelaw nee na ñu nelaw ñu ñu nelaw waaw for bët daal <laughs> waaw léegi nag bi ñuy nelaw noonu fa iza rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yad'una ñu jékk rek yeneen waaye saa saam bi ñu woo ñun saxaaba yi ñu dégg daal kàddoom di leen woo naan leen ñëw leen wa iza indahu arabi bi ñu ñëwee fekk fa benn kaw kaw quoi boo xam ne mu ngi taxaw <laughs> waaw waaye arabiyun am na am na dafa toog comme niñ koy gisee daa mu toog quoi fa qaala mun a inna hada bi saxaaba yi ñëwee mu ne leen inna hada gis nga kii nii ixtarata alayya sayfi wa ana naa mu ne kii nii <laughs> dafa moo imaamu Nawawi nee na ixtarata walla ixtarata sayfi mu ne ixtarata sayf ay sallahu mooy da koo da koo da koo jël ci lu gaaw waaw waaw mooy da koo da koo da koo da koo da koo da koo da koo gaaw jël waaw loolu la naan ixtarata loolu mooy ixtarata waaw mooy sallahu rikki mooy ñëw xëcc benn mbir jël ko sans pour autant yow waa ji nga xamante ne nii euh, euh, moom ngay jël euh, yëg ko daa ñëw rek jël affaire bi kay daal di koy jël kay <laughs> jël saba jaasi ji nag waaw wahu mu ne say fii wa ana naa'im fekk man yonent bi alayhi salaatu salaam maa ngi nelaw waaw <laughs> léegi bi mu ko jëlee lu mu def ah wa huwa fii yadihi salta mu bocc ko nag mooy tee jaasi ji nii bind ko ci mbaram yi newoon nag waaw dégene ko mooy daal di dégene saway ah këcc nag affaire bi ba jaasi ji nga xam ne foo tollu di ko séen waaw jëmale ko nag ci man xaala ba pare nag mu naan ma nag waa ji moom yonente saa saa ma ngi nettali li waa ji def moom kaw kaw wi mu ngi toog <laughs> mu ngi nii toog quoi après bi mu defee lool mu naan ma mu ngi nii mu naan ma man yam naa ko min nii ana kan moo may kan moo may aar ci yow kan mooy tere tay yow ba du ma la xasaat yow mii Seydina Muhammad mii sallallahu alayhi wa sallam kultu yonent ne saxaaba yi ma ne ma ne ko ma ma wax ne allah ne yàlla wax ko salaatan ñetti yoon waaw <laughs> léegi nag mu ne walam yu'aqibuhu yonent way saat saam nag mbugalul euh, kii bi euh, kaw kaw bi ci lool mu def neewul i rayal leen ma ko déedéet wa jalasa après nag mu toog waaw ah kon nag mu ngi ne waaw ah, daldi eh, kaw kaw bi daldi nag toog nag léegi eh, mu ne muttafaqun alayhi lii imaamul Buxaari ak imaamu Muslim rahmatullah alayhima ñoom ñoo ko solo léegi insha allahu taala dañuy yem nii ndax fii la yemale bii des na beneen riwaay wa riwaay ak yi mu wax yépp riwaay yi mu fi